kon ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi ñu ngi ci dernier virage ci chapitre trois di baabul mansurati wal mulah ñu ngi woon ba léegi ci xadis bi nga xamante ne mooy xadis bu guddi bi di xadis numéro mille huit cent woon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaala jaa ibrahimu sallallahu alayhi wa sallam bi ummi isma'il wa ibniha isma'il alayhimu salaatu wa salaam ñëwoon nañ ñu nettali boobee ba fi nga xam ne ci la sayyidatuna Hajar di ummu isma'il alayhima salaatu wa salaam ni nga xam ne noonu la amee ndox mi. noonu la ko borom bi xéewale ak dox ya mu dox diggante sofa <clears throat> ak Marwa ma ni nga xam ne ci la ko boroom bi di yónnee Mawlana Jibril al malak alayhi salaatu wassalaam mu bënn li nga xam ne mooy euh, samp laafam wi ne ndëggu tànkam li nga xam ne mooy ci suuf si zam-zam ndox mi commencé di jóg waaw loolu nag ñëwoon nañ ba nga xam ne ci la ay gaay yu bokk ci Jurhum benn mbooloo bu fa jaaroon côté yooyu gis picc yu bari côté yooyu ñu ne ha feede yàgg nañ fi jaar ndox amu fa waaye picc yi fépp foo xam ne nekk nañ fa nii daa fekk ne am na dara léegi nag ci la ñu ne kon yónni seen ñaar wala kenn koo xam ne mooy dem xoolal leen xabaar bi bañ demee seen ndox rek daw ne leen foofu am na ndox ñu daal di si fekk fa soxna muy Seydina Seydatuna Hajar ak doomam di Seydina di liir bi Ibra Ismaïl alayhima salaatu wassalaam bi ñu ñëwee nag ñu ñaan ko ndigal ne ko ata'zanina lana an nanzila indak ndax bi nga ñu jox ndigal bu ko defee ñun ñii ñu wàcc ci yéen dal fii dëkkaale yéen qaalat mu ne leen naam ah kay kiin waaye la haqq lakum fil ma la gérance de l'eau ne vous convient ne pas ne vous convient pas ne fait pas partie de vos prérogatives c'est exclusivement réservé à moi et ma famille gaa yi na ko waaw <clears throat> ko loolu nag du yéen koy gérer de ndox mi ñu ne ko baax na ah, mu nekk loo xam ne umma mu daj ne ummu moom loolu la bëggoon alayhim asalaatu wasalaam mooy am ñu ko wéttali léegi gaaya daal di dem yónnee ca seeni mbokk ñëpp ñu ñëw wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ba ni ngay commencé dëkk bi di dox di yaatu par dank ndànk hatta ida kaanu biha ahla abiyat wa shabba al liir bi di mawlana ismail alayhi salawatul jalil daal di màgg ca ñoom wa ta'allama mu jàng ci ñoom làkku arab minhum ci ñoom taxawoon nañ ba gisoon ne arab yi comme li muwarrixuuna yu wax arabul al arabul baadi'a al arabul euh, euh, mu'arraba ak musta'raba yooyu dafa am waaw arab yi nga xam ne ñoom dañ fee nekkatul ñoom samuudaki Saalih ak yooyu amatuñu Shuayb waaw ak alayhimu salaatu wassalaam ak arab yi nga xam ne ñooy waa Qaxtaan ñoo ñu nga xam ne ñoom lañ gisoon bokk te Jurhum ci ñoom la bokk muy Jurhum ibn Qaxtaan comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ak métissage bi mu amee diggante ñoom ak Seydina Ibrahim al-Mustaariba muy ñi nga xam ne ñooy waa Adnaan ak waa Nizar ak ñooñu nga xam ne surtout Seydina Mawlana Ismaïl alayhimu salaatu wassalaam kon ñu ngi woon wa shabba al-ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum ñu war a fii mu ne wa anfasahum wa ajabahum wa anfasahum mooy ñu am xemmeem lool ci gone gi ah gone gii de waaw commencé nekk jeune màgg ci seen kanam ñépp ñee ñépp sox ñépp xemmeem ko waaw ku nekk ci ñoom bëgg na gorowanteeg moom ndax ni mu màgge woon fa ñoom moom la wa anfasahum wa ajabahum mu yéem leen ay ay tegginam yu kawe xiina shabba bi nga xam ne nag ci la nekk si nekk mag tollu fi nga xam ne ci lay dugge néegub góor fa lamma adraka bi nga xam ne ne nag ci la mate dugg néegu góor zawwajuhu imra'atan minhum ci la ko waa Jurhum yoo yële daal di woon may benn soxna boo xamante ne ci ñoom la bokk kantaana la tudd lool ñoom imaam Ishaq ak historiens yi dañ ciy wuute ñii naan Umaara la tuddoon eh, bint Sa'd ibn Usaama ñii wax leneen ne non non non waaye loolu lépp eh, li am solo daal xam nañ ne benn jigéen la woon ci ñoom <coughs> am nay wuute yu bari ci ay wax nan la tuddoon ak loolu al al haafid na xajar mu ngi koy recensé wallahu taala alam wa matat ummu ismail kanta bi nga xam ne nag ci lañ ko may soxna ci entre temps ki nga xamante ne mooy yaayu ismail di sayyidatu hajar daal di génn àddina alayhi assalatu wassalaam <coughs> waaw léegi fa jaa Ibrahim Seydina Ibrahim ñëw ca gannaaw ba'da ma tazawwaja Ismaïl ginnaaw bi Seydina Ismaïl bi ko waa Jurhum ma yeeg soxna ci ñoom yutali'u tarikata ñëw di yëddu si di xool si di nemmeeku si mooy yatafaqqadu li nga xam ne mooy xaalu njabootam di mu bàyyi fii waaw falam yajid Ismaïla fekku fi Seydina Ismaïl bi mu agsee fa sa'ala imra'ata mu laaj soxnaam si anhu laaj ko ne ko waa ana sa boroom kër fa qaalat soxna ji ne ko xaraja yabtaghi lana moom di daa génn ah, génn na ah, ah, daal di dem di ñu sàkkule lu ñu dund wa fi riwaaya am na riwaaya la lana dafa dem rëbbali ñu ndax bokkoon na ci lim doon liggéey rëbb sàmm ak rëbb summa ginnaaw gi sa alaha góor gi laaj ko muy Seydina Ibrahim te ki muy waxal ndaw si xamul ne kii mooy bàyyi jëkkëram an ayshihim wa hay'atihim laaj ko ci seen dund naka la ñuy dunde ah ak fii nii baa dund gi nan la deme naka la seen dund gi nekk nu mu demee noonu fa qaalat nahnu bi shar ndaw si na ko ñun kay ci lu bon lañ ne nahnu ñun ñii fii diiqin wa shidda jàmbat ñu ngi ci xat-xat ak tar-tar wa shakat ilay daal di euh, daal shikaaya daal di jàmbat jàmbat yu bari wax ko seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaw am na ci yenn riwaaye yi imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne fii hadiisi Abi Jahm ci hadiis Abu Jahm radiyallahu anhu foofu dane fa qaala laha hal min manzil ah ne ko ndax fii am ngeen fi dalwaay bu boo xam ne bu bu bu bu bu neex la bu yemb la qaalat laa Allah idan mukk fii waat naa ko ci yàlla mukk mu ne ko fa kayfa ayshukum mu tudd ne ko fii daal ay coono kese mu ne kon li ngeen di dunde lu ngeen di lekke mu ne ak taamu fala taam bu dee ñam moom fii ñam amu fi fii waaw kanta suñu gàtt yi du ratt duñ ci jële lu du lu néew néew ay toq waaw kanta ndox moom mooy li nga gis rek naqari waaw contesté <laughs> wax <laughs> bi mu waxee lool euh, léegi mu ne ko Seydina Ibrahim qaala mu ne ko alayhi salaam ne ndaw si fa idaa jaa zawjuki aqri'i alayhi salaam bu sa boroom kër ñëwee nuyul ma ko nee ko maa ngi koy nuyu man jottalil ma ko samay nuyu samay jàmm samay nuyu wa quuli la te maa ngi lay ñaan nga waxal ma ko ne ko yughayyiru atabata baabihi na soppi buntu këram gi na ko soppi waaw buntu këram gi bu ñëwee nee ko na ko soppi waaw léegi na ñemani lii passage bi romb bala ñoo jàll mooy kon gis nañ ci passage bi que ne Seydina Ibrahim ala Ismaïl alayhi salaatu wa salaam na ci seen biir ñu am estime ci moom lool qualité yu mag yeeg ni mu mel ku nekk ci ñoom bëggu ko may soxna ba ni nga xam ne ci la ko lenn ci ñoom daal di maye soxna Seydina Ismaïl entre temps Sayyidatu Hajar génn àddina alayhi salaam Seydina Ibrahim ñëw ginnaaw gi nga xam ne ci la Sayyidatu Hajar génn àddina di seet si njabootam gin bàyyi fii fekk fa Seydina Ismaïl mu fekk fa soxnaam mu laaj ko léegi nañ taxawin ni fii parce que ci kaw nii boo gisee kii bi nag naan waaw kon attention parce que yow ah bu ma déggee lii day mel ni kon mooy mbir mi li li feeñ Seydina Ibrahim ba mu fi bàyyee Seydina Ismaïl Sayyidatu Haajara ak doom bi alayhim asalaatu wasalaam ba muy koy nàmpal ba léegi mu ngi fiy dóoru ñëw xam nga loolu lay niru waaye loolu mu xaal loolu dafa loolu dafa impossible muy demee noonu dinaa la wax léegi lu tax waaw kene boobu la fa gëj a ñëw ba ni nga xam ne Seydina Ismaïl am ci soxna ba Sayyidatu Hajar génn àddina mu muy ñëwaat loolu dafa xelluwul sax waaw loolu dafa xelluwul <laughs> yow di nga am sa doom sa soxna ak sa doom bàyyi ko fenn ba soxna say ba ba doom jay nàmp nga bàyyi ko foofu bi ñi nga xam ne moom ci lay majeur ba takk soxna yow nga fay dóori ñëwaat no waaw parce que benn moo tax fii zahiru hadis bi parce que dafa tënk histoire dafa am loo xam ne waxu ko ci biir waaw waxul yeneen ñëw yu fa Seydina Ibrahim doon ñëw loolu la waxul daa ñëw rek li ko ci soxal la wax comme ni ngay gis rek booy nettali bi nettali tënk tëpp ay sute ay étapes yu bari wax la li nga xam ne moo la tax a jóg ci nettali bi tekkiwul ne yow li nga sute amul moo tax ñi nga xam ne dañu naan ah, lii day wane ne kon az-zabih kook Ishaq la mooy ki nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala doon wax ca suuratu Saaffaat ki nga xamante ne nii moom la Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam borom bi daal di woon koy digal. ngir mu euh, faat ko ci doom yi kon kook Seydina Ishaq la waaw falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inshaa allahu mina saabiriin voilà mooy ndax borom bi na ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ba muy ñaan doon naan rabbi habli mina saalihiin may ma doom ñu bokk ci ñu yiw ñi mu ne fa basharnaahu bi ghulaamin haliim ñu may ko doom joo xam ne ju lewet ta baax fa lamma balagha ma'ahu as-sa'y ca suuratu Saaffaat mooy aay cent jàpp cent bi nga xam ne ci la jote doom ji ba dëgër qaala yaa bunayya naa Ibrahim ne ko samas ndoom inni ara fil manaami anni azbahu damaa gis ci damaa gént loolu la wolof di wax du wax damaa gis ci nelaw damaa gént man ma lay rendi léegi nag seetal lii daal laa gis te xamoon na ne bàyyam yonent la alayhi salaatu salaam alhamdulillah wa ru'yal anbiyaa haqq géntu ci yàlla saa saam dëgg la mu ne ko yaa abati fa'al maa tu'mar eh saa baay booy defal liñ la digal sa tajidunii inshaa allah ndeem soob na yàlla di nga ma daj boo ñëwee ba bëgg a def li nga xam ne moom la la sa borom digal mooy rendi ma mina saabiriina ci ñi nga xam ne ñooy muñ am ñu ne mais kon lii day wane ne kooku Seydina Ishaq la parce que. bu dee ne bam Seydina Ismaïl moom bu dee ne lii la ci biti nii la xadis bi wax bi nga xamante ni ca lañ ko doon nàmpal lañ ko fa bàyyi bala xa maaw saa ya kon loolu amul parce que kii ñëw na ba bi mu amee soxna la fa dóor la ko dóor a gisaat ma ne la lool nag kenn mënu koo jële fii waaw waaw <laughs> waaw loolu moo amul waaw ndax wax ji <laughs> mooy xadiis euh, bi comme li ma wax léegi la dàqul benn yoon ne Seydina Ibrahim ñëw na fi avant alayhi salaatu wasalaam doon na fi ñëw lu bari te xadiis ñëw na xadiis Abu Jahm bi imaam al-Haafiz Ibn Hajar doon tudd léegi sànq ba léegi bii jataay yi ñu génn yëpp moo tax mu ne lii mënuñ cee tegtaloo di wax loolu mu ne waqat jaa dikk ne zikru zikru majiihi tuddug Seydina Ibrahim bayna zamana yi diggante ñaari mooy ba mu koy fi ëndee ba muy nàmp ak bi mu amee soxna fii xabarin aaxar ci yeneen beneen xabaar waaw mu ne fa fii xadiis abi jahm ci xadiis abu jahm radiyallahu anhu foofu dane kaana Ibrahim yazuuru haajara kulla shahrin ala al-buraaq yaghdu ghadwa fa yati makkata thumma yarja fa yaqiilu fi manzilihi bi shiyam mu ne ibrahim sayyidina ibrahim alayhi salaatu salaam da doon dikkal sayyidatu hajar weer wu nekk alburaq la doon war waaw allahu akbar doon xëy doon xëy ñëw dikkal makka delluwaat euh, sieste ji fi nga xamante ne mooy Sham benn ngoog luy dàq que loolu déggin bee mënoo ko cee dégg que ne ndax adamu zikri la yadullu ala adamil euh, wujudi waaw mooy ñàkk tudd mbir ci histoire bu ñuy nettali tekkiwul ne loolu ñuy tuddul amul te lii day wane ne loolu amoon na mu ne war a wal faakihi min hadith ali bi isnaadin hasan mu ne al imaam al faakihi rahimahullah soloona leneen luy dàq déggin bu njëkk boobu ci hadith Seydina Ali ibn Abi Talib ci sanad boo xam ne bu baax la nahwahu bu mel nii boobu nan la ko waxe Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne wa anna Ibrahima kaana yazuuru Ismaa'ila wa ummahu ala al-buraaq kene Seydina Ibrahima alayhi salaam da doon ñëw di ziyaar ci doom ji Ismaa'il ak yaayam ci buraaq la doon war bu doon ñëw waaw kon nag ci kaw nii comme wax yim ne euh, Seydina Ibrahima daal di ñëw ginnaaw bi Euh, fa jaa Ibrahim baadama tazawaja Ismaïl loolu tekkiwul mu ko ko ne boobu lay dóor a ñëwaat waaw waaw mooy ay baada majiihi qabla zalika miraara mooy fekkoon na mu ñëw fi lu bari yoon mais nag li ko soxal ci nettali bi mooy fii dugg si moo tax mu ñëw waxe ko nii waaw lii la waaw kay waaw taram yul jamaraat yaak yooyu yépp loolu lépp histoire az-Zabih li nga xam ne mooy gën dëgër mooy Seydina Ismaïl la Iblis mi nga xam ne moom lañ doon sànni ay xeer mu ñëw ci Seydina Ibrahim ñu sànni ko juróom-ñaari xeer mu dem ci doom gi ngir jax-jaxal ñu sànni ko juróom-ñaari xeer dem ci yaay ji mu sànni ko juróom-ñaari xeer loolu moo indi ramyatul jamarat bi Mina waaw <laughs> moo tax <laughs> muy maqaamaatu Ibrahim Allah yooyu yëpp mooy maqaamaatu Ibrahim taxawaayu jaar jaaru Ibrahim alayhi salaatu wa salaam ba Arafat fépp yooyu ñuy def maqaamaatu Ibrahim la tudd aji du dara lul maqaamaatu Ibrahim allahu akbar alayhi salaatu wa salaam waaw kon affaire bi lii la bu fi kenn dégg ne Seyna Ibrahim dara koo bàyyi foofu ba muy naam ba ni mu amee ba muy so takk soxna soxnaam sa boobu la ko mujjee gis biñ ñëwaatee fekk mu gaañu kallaa xadiis <laughs> yiñ la wax daq na dégg déggin boobu te xadiis bi wanewul mukk ko ne lool la voilà kon nag mu ne kon côté boobu kon leer na walillahi alhamdu wal minna léegi Seydina Ibrahim bi mu ñëwee mooy fanaanu fa bi mu ñëwee dafa ñëw demaat mooy bi mu agsee dafa laaj soxna si waaw fa sa'ala imra'atahu waaw fa lam yajid Ismaa'il fekk fi doom ji Ismaa'il fa sa'ala imra'atahu anhu mu laaj soxnaam ci moom ne ko anamu dañ ciy xam ne nit de léeg-léeg obligé à chaque fois foo ñëw wax yaay kan parce que lii xikma bu ko borom bi xam loola parce que Seydina Ismaa'il alayhi salaatu salaam <laughs> borom bi ci moom la jaarale sangu mbindeef salawaatullahi wa salaamu alayhi kooku naslam cosaanam jaar jaar fi muy jaar ñi nga xam ne ñooy taawu leer googu ñu sell la ñuy doon gën a sell fu ñu man di jaar moo tax bi mu amee soxna sii yépp yenent yàlla Ibrahim suñu borom yebal ko comme si da koo yebal ngir seet ci njabootam waaye xikma yoo xam ne borom bee ko xam doom bi insha allah que mu fekk soxna samu yor mu dem fexe mu jéglu ko fi parce que du kii mooy ki nga xam ne moo war a nekk du ci moom la leer bi war a jaar parce que matu ko waaw ñu ciy xame ne ndeke kilifa gu mag nitu yàlla dina am soxna soo xamante ne du kooka te loolu moom ab jullit kenn du ko jàngal waaw ñun jullit loolu kenn du ko <laughs> bu xam laa wax de parce que alxuraan da cee del ana lan borom bi juróom ñu wax ci imraata nuuhin wa imraata lut daraba allahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata lut kaanataa tahta abdayni min فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين waaw borom bi ne wa daraba daraba Allahu masalan borom bi sadd na misaal lilladiina kafaru ñeel ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaaraka wa taala imra'ata Nuuh soxnaay Seydina Nuuh alayhi salaam wa imra'atu Lut ak soxnaay Seydina Lut alayhi salaam mu gis nga ñaar ñu baax ñi ñaari jigéen ñooñee kaanataa dañoo nekkoon taxta abdayni ci suufu ñaari suñu jaam abdayni ñaari jaam min ibadina borom bi moomale ko bopp moomale leen boppam annexe ci boppam suñu jaam yi saalihiin ñu baax ñaar ñu baax waaye soxna ya toppuñ leen ca baax ga de fa xaanataahuma ñu daal leen tromper du ci lal waaw trompé wuñ leen ci waaye ci wàllu pas-pas te loolu moo yées waaw lépp lu seen boroom kër yu baax yi alayhim asalaatu wasalaam prêché ci lu baax ñoom ñu jaar ci suuf yàqaat lépp waaw te loolu bokk na ci li gine bon nattu bi gën a rëy bu mën a dal ab daaya ak kuy woote jëme ci yàlla xam nga lu tax parce que nit ñi dañ naan kii moo dëkk ak moom mooy soxnaam mooy moitié wam lépp lu mu wax ci moom moo ñu ko gën a xam ñun waa mbedd mi waaw mu naan leen nuux mi ab dof laak li muy wax nàngam ak nàngam waaw di gën a conforté ñun waa nuux yi ci bon gi nga xam ne moom lañ bon ci moom ak weddi guñ koy weddi naka noon Seydina Luut alayhim asalatu wassalaam waaye falam yughniya anhuma min allahi shay'a le fait que ñu nekk soxnaay ay ñaari yonent yi jariñu leen tous alayhim asalatu wassalaam ci yàlla dara gis nga ba ñu deewee borom bi da leen waqiila bi xulan naara dugg leen yéen ñaari soxnaay yonent yii safara ma daaxilin ànd ak ñu fay dugg waaw kon ñu xam ne waxuñ ne ndaw soxnaay Seydina Ibrahim àgg na euh, Ismaïl àgg na foofu non mais jiw woowu min xiiratil karami ah lil xiiratil karami la waaw day jaar <laughs> waaw ndax yeneen saa sam comme ni mu ko xale boppam dañul doon jàllarbeku ci ndiggu góor ñi di jaar ñi gën a sell topp ñi gën a sell waaw moo tax jiw woowu fi muy jaar borom bi da ko sélection la def sélection waaw lépp lu nar a taxaw ci wet gi loo xam ne bokku ci matut beneen bi da koy seppi waaw mu ngi mel ni bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam